wa man iqtadaa bi hadyihi ilaa yawmi ddiini amma ba'du fa yaquulu al-imaamu hujjatul islaam abu zakariyaa yahyaa ibnu sharaf an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahullaahu ta'aalaa fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabi raabi'i wa salaasiin ba'dal mi'atayn an sahli bni sa'din radiyallaahu anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam sintaani laa turaddaani aw qallamaa turaddaan adducaa'u cinda annidaa wa cinda alba'si xiina yulximu bacduhum bacdan rawaahu abu daawuda rahimahu llahu bi isnaadin saxiix kon alimaamu alxaafidu annawawiyu rahimahu llah mu ëndil ñu xadis bi nga xam ne Ah, moom la teg fii kon suñu jotaay bi ñu ngi chapitre deux cent trente-quatre baabu fadlil jihaad gisoon nañ hadis mille trois cent vingt-quatre wa an Abdillah ibn Abi Awfa radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala fi ba'di ayyaamihi allati laqiya fiha al-aduwwa intadara hiina maalat ash-shams walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis fi ci tegu mille trois cent vingt-cinq mu ne waan Sahl ibn Sa'd mu ngi jëlee ci saxaaba mi am mooy Sahl ibn Sa'd fii itam radiyallahu anhu maa lañ waroon wax nusxa yi nusxa bi ma radiyallahu anhu mais radiyallahu anhuma comme Abdallah ibn Abi Awfa te Sahl ibn Sa'd Abul Abbas moom baayam saxaaba la voilà voilà radiyallahu anhuma annahu qaala nee na qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam sintaani ñaari mbir a ngi nii ñaar laa turaddaani kenn du leen delloo aw wala wa xallamaa turaddaani waaw wala lu néewa néewa néewa néew mooy ñaari ñaan la waaw mooy daawataani sintaani ñaar ñaari ñaan yoo xamante ne nii kenn du leen delloo wala niiwaana nañu leen di delloo mooy kuy delloo yàlla mooy lan mu ne addu'a inda nidaa ñaan gi nga xam ne moom lañuy ñuy ñaan fa ba ñaan noddee waaw wa inda al ba's ak ñaareel muy ba nga xamante ne nii mooy jamono ja nga xam ne jamonoy xare la xiina jamono ja nga xam ne yulximu ci lay raj-rajloo ci lay tappa duggante waaw comme tashbik waaw nga xam ne ci la ñaari xa armée yi di roofaloo ba'dhum ba'da leen na ci ñeneen ñi waaw waaw jamono jooju jamono yi nangur ñaan la mu ne xadis bi rawahu solo na ko Abu Dawud di al imaamu Abu Dawud eh, al imaamu Abu Dawud as-Sijistani eh, rahimahullah eh, waaye mu ne bi isnaadin ci càllale boo xamante ne nii nag ah ah moom daa nekk saxiix bu wér la léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que al imaamu Abu Daawuda kese moo ko solo ñu ne la déedéet sëriñam daal imaamu Ahmad ibnu Muhammad non imaamu Maalik <laughs> imaamu Maalik <laughs> Ah, imaamu Malik moo ko solo woon na ko noon imaam ad-Daarimi solo na ko rahmatullahi ala al-jamii al-imaamu Malik mu ko dégg kitaabu salaa maa jaa fi nidaa'i lis-salaa mu ne an Abi Haazim mooy imaam Malik jëlee ci Abu Haazim eh, muy Salamatu ibn Diinaar Abu Haazim al-A'raj at-Tammaar al-Madani al-Qaas az-Zaahid al-Hakiim rahimahullah génn àddina 133 ci wuute bu ci am rahmatullahi alayhi an Sahl ibn Sa'd moo ko jëlee ci Sahl ibn Sa'd as-Saa'idiyu la wax Sahl ibn Sa'd ibn Maalik ibn Xaalid ibn Sa'laba ibn Haarisa bokkoon ci waa Xasraj as-Saa'idiyu al-Madaniyu radiyallahu anhuma annahu qaala saa'ataani moom noonu la ko ni ñaari bunt ñaari waxtoo gi yuftahu des ci ubbi lahumaa ñeel leen abwaabu samaa bunti asamaan yi mooy bunti ñaani wa qallata néewaana daa'in aji ñaan turaddu alayhi da'watu aji ñaan koo xam ne dafa ñaan ñu delloo ko ñaanam ak néew mooy ñaar yan mu ne hadratu ah, an-nidaa lis-salaa waaw teewaayu jamono ja nga xam ne mooy noddu ngir ñu julli was-saffu fi sabiilillah ah, ah, ak sàppe ñu defar sàppe yi ci yoonu yàlla ngir waajal li nga xam ne mooy xaaree voilà kon hmm? loolu la waaw euh, mooy yooyu ay waxtu yu nangu ñaan la quoi léegi kon nañ ñëw xool li nga xam ne moom noonee la ko al imaamu Abu Daawuda kanta moom daal di indiwee kom que moom la al imaamu wax ne moom rawaahu Euh, solo na ko Abu Dawud rahimahullah mu ngi ko li kitaabul jihaad baabu du'aa inda liqaa euh, al-Hasan ah, al-Hasan ibnu Ali al-Hasan ibnu Ali ibnu Muhammad al-Hudhali Abu Ali hmm, ah, mooy al-Hulwaani al-Khallaal ah, al-Hasan ibn Ali al-Hulwani moo nekk nii al-Khallal al-Makki rahimahullahu ta'ala génn àddina deux cent quarante-deux rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana ibn Abi Maryam al-Hasan sëriñ la moom mii di imaamu Muslim ibn al-Hajjaj ñoom at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' ah nekkoon thiqatun hafiz rahimahullah qaala mu ne haddasanaa mu ne nettalañu ibn abi Maryam di Sa'iid ibn al-Hakam ibn Muhammad ibn Salim si woon ci ibn abi Maryam al-Jumahiyu mawlaahum rahimahullah al-Misri moom siqatun sabt génn àddina cent de deux cent deux cent vingt-quatre rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Muusaa ibn Yaquub az-Zam'iyu mu ne ki ñu nettalañu Muusaa ibn Yaquub az-Zam'iyu di Muusaa ibn Yaquub ibn Abdillah ibn Wahb ibn Zam'a ibn al-Aswad moo tax ñu naan ko Zam'i Zam'a ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay al-Muttalib al-Qurashi az-Zuhri al-Asadi az-Zam'i Abu Muhammad al-Madani rahimahullahu rahmatan wasi'a moom après année cent quarante yi ci la génn àddina euh, euh, moom nag euh, ku dëgg la woon la boroom hafizu al imaam al xaafiz borom taqrib at-tahdhib wa rahimahullah ne moom saduqun waaye sayyi'ul hifz ku dëggu la waaye ku ñaaw ak mokkal la voilà kon euh, an abi Haazim comme ni imaam Maalik gi ko jële muy Salamata ibn Diinaar Abu Haazim al-A'raj at-Tammaar al-Madani al-Qaasi al-Qaas az-Zaahid al-Hakiim rahimahullah génn àddina vers année 133 am na ñu ne 135 am ñu ñëw ba 140 ak 144 ay wuute la rahmatullah alayhi an Sahl ibn Sa'd moo ko jëlee ci Sahl ibn Sa'd ibn Malik ibn Khalid ibn Tha'laba ibn Haritha ibn Amr ibn al-Khazraj ibn Sa'ida ibn Ka'b ibn al-Khazraj al-Ansari as-Sa'idi Abul Abbas ñu ne Abu Yahya rahima radiyallahu anhuma moom génn àdduna am ñu ne 88 am ñu ne 91 am ñu ne après la sax radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sintaani la turaddaani aw qallama turaddaani addu'a inda an-nidaa wa inda al-ba's hiina yulhimu ba'duhum ba'dan ah hiina yulhimu ba'duhum ba'dan eh, imaam al-kii teg ci imaam al al Abu Dawud mu ne qaala Muusa mu ne Muusa nee na kan mooy Muusa mooy ki nga gis ci càllale bi muy Muusa ibn Yaqub az-Zam'i mu ne. Euh, moom de nee na xam nga ne na woon xadatana alxasan ibnu ali qaala xadatana ibnu abi mariam qaala xadatana musa ibnu yaqub musa boobu lay wax mu ne wa xadatani musa da ko jële ci beneen yu càll la beneen yoon mu ne te nettale na ma rizq ibnu said ibnu abdirahman mu ne nettale ma ki ñu naan rizq ibnu said ibnu abdirahman almadaniyu rahimahullah kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu gisuma ko imaam al-Hafiz nag rahimahullah ci Taqrib at-Tahdhib nee la mooy kenn xamu ko voilà <laughs> kon mu Abi Hazim gis nañ ko sa Salama ibn Dinar rahimahullah an Sahl ibn Sa'd an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa waqtul matar mu yokk ci jamono yi taw jamono ji taw bi wàcc waaw mooy foofu jamono ji nga xam ne eh, moom la taw bi di wàcc léegi kon euh, kii bi mu ngi noonu hadis bi en tout cas bi nga ne ma moom kon wala waaw hadis bi hadis la boo xam ne bu wér la comme li imaam an-Nawawi wax ne isnaad bu saxiix la euh, euh, waaye waxtul matar boobu moom loolu da'if la parce gis nga rizq moom majhul la voilà voilà mooy côté bële ñaar yéle loolu moom dëgër na voilà kon nag mu ngi noonee wallahu taala aalam léegi ginnaaw loolu an lëkkaale hadis bi ak suñu bunt bi di wax ci baabu fadlil jihad ngëneelu jihad dañ naan la euh, kon mooy bokk na ci ngëneelu jihad yi mooy jamono yi jamono ji jihad tàmbali ak ñuy noon yi di jullit ñi laaleeg yi jamono yi nangu ñaan la voilà waaw muy waxtu euh, yi nga xamante ne awqaatul ijaaba waaw waxtu yi nga xam ne ci la borom bi tabaraka wa taala di nangu ñaan ay bunti nangu ñaan lañ yoo xamante ne moo tax aji xare ji dañ koy xirtal di ko ñaax ci mu bari lu muy ñaan boroomam tabaraka wa ci waxtu yooyee waaw ndax buntu waxtu ya loo xam ne bunti asamaan yi dañ ci ubbeeku muy bunt yi nga xamante ne ci la borom bi muy symboliser li nga xam ne mooy nangu ñaan gi nga xam ne moom la borom bi di nangu ñaanu jaamam jamono joojee Allah loolu ëpp naa sàggane voilà waaye ne xalaat sa boroom xam ne jamono jii nag jamono la joo xam ne bu ñuy nangoo bu muy nangoo ñaan la nit ki war góor góorlu di ci baril ay ñaan waaw ay jamono la yoo xam ne gisoon nañ ko ci masaalik bi ca fin ba ca jeexitalu Masaalikul Jinaan gisoon nañ foofee fi nga xamante ne mooy jamonoy euh, nangu ñaan yi nga xam ne euh, boroom Masaalik ak Cheikh Abul ma Cheikh Abul <laughs> ah indi woon ko foofe euh, doon ko wax tuddoon nañu ko fi walillahi alhamdu wal minna hmm? mooy ca jeexital ba waaw nga xamante ne da koo defoon ci jamono yi nga xamante ne nii mooy jamono yi euh, nangu ñaan ah allah <laughs> léegi euh, voilà ak ñi nga xam ne dañ leen di nangul waaw faslun fi awqaatil ijaaba ak faslun fi amaakiniha ak faslun fi man yustajaabu lahum xam nga loolu daa am ñett yooyu am am solo la dajale foofu <laughs> waaw waaw mooy jamonoy ñaan waaye boo xamee loolu mu des waa mais attends awqaatul ijaaba mais nan laay def ak bërëb yi nga xam ne dañ fay nangu loolu waxtu yi mooy temps amaakin mooy bërëb yi léegi ana ñan lañuy ñuy nangu parce que quand daa am ay yoo xamante ne ni euh, ak tamit lu ko jiitoon aadaab yi mu defoon aadaabu ñaan ay tegginu ñaan voilà yooyu euh, lu am am solo ah awqaatuha inda jamiil arafa qul ramadanu thumma yawmu arafa wa laylatul qadri wa yawmul jumu'a laylatuha saa'atuha al-muwassa'a waqtalafu fi saa'atil mu'azzama inda al-mashaayixil kiraamil 'alamaa wa qiila min majlisati al-imaami ilaa inqidaa as-salaati aw tamaami wa qiila bal takuunu tilka laa'iha inda qiraa'ati al-imaami al-faatiha waljawfu lillayli wa nisfu saani kadhalika saharu wa thuluthaani waqtu salaati wan nidaa'i wa kadaa baynal adaani wal iqaamati xuda waqtu salaati wan nidaa'i ah inda <laughs> simtaani laa turaddaani aw qallamaa addu'aa inda nidaa'i halaa mu wax waqtu salaati wan nidaa'i wa kadaa baynal adaani wal iqaamati xuda voilà bokk na ci jamono yi jamonoy julli jamonoy nodd mooy lay wax nii doo addu'a inda nida ah ak diggante ñaari comme hadis yooyu gisoon nañ ko diggante ñaari nodd yi mooy bu ñu noddee bu ñu iqaama ah baynal adhaani wal iqaamati xuda hayya ala nidaa'i aydan yu'tana li dhi kurubin mutahayyirin wana wasaffu fil jihaadi wal iqaama wadubural maktubatil mudama mu ngo ñaareel baa ngo wa soppu fil jihaad waaw mooy jamono dañuy sàppee ca ngir jihaad ja mooy wa inda al ba's hina yulhimu ba'duhum ba'da ah minha iltihamul harbi ay qitaalu fakun muraa'iyan lima yuqaalu mu ngo minha iltihamul harbi mooy jamono yi nga xam ne nag inda al ba's hiina yulhamu mooy iltihaamul harbi fa nga xam ne nag fa la xare bi takk nag waaw roofaloo nga am na bal yaa ngay naaw de de de de partout flèche yaag jaasi yaag toma ut yaag fcge lu nekk ngay sànni bomb yaa ngay naaw waaw kay inda iltihaamil harbu ay qitaalu fakun muraa'iyan lima yuqaalu وغب درس سيما إن تختم وعند شربك لماء زمزم عند ولا الضالين من قول الإمام مع اجتماع المسلمين للمرام تغميد ميت ونزول للمطر صياح ديكة مجالس الذكر voilà wa nuzulu matar wa nuzulu lil matar moo ñëw ci beneen riwaay ba nga xam ne wéru voilà <laughs> kon foofu dafa dajale yooyu yu ama am solo la yaa bay faraji masalikal jinaan suñu saraabu ndaw biñ ci def <laughs> li nga ci dégg yi indi nañ xadiis yi ne la bii xadiis nangam nangam nangam ah faraji'hu yaa fay insha allah wa mithluka tastafid ah insha allahu taala kon jamono yooyu kon bokk na ci ngëneelu lii mooy ngëneelu dafa nekk jamono yoo xam ne jar jamonoy nangu ñaan la mooy jamonoy xare comme jihaad te jaam bi ñaan mooy mu xul ibaada yeneen saa yuqu jaamu yàlla ji ba pare mu ne ñaan ci boppam moom ci boppam mooy huwal mooy mooy dëgg dëgg ñaan mooy dëgg dëgg jaamu yàlla parce que day ngay wane ne da ngaa toroxlu da aajowoo sa borom te borom bi loolu la bëgg ci jaam yi ya ayyuha nnaas antumul fuqaraa'u ila allah wallahu huwal ghaniyyul hamid yéen nit ñi de dëgg dëgg antum yéen al fuqaraa yéen ñi aajowoo ila allah yéen aajowol seen borom ah tantaan ak seen borom nag moom huwal ghaniyu mooy ci nga xam ne aajowul kenn leen dara tous dara waaw te mooy ci sant boppam bu leen yaakaar ne sant ngeen sant ngeen koy sant da koo yokk wala da ko bu ngeen ko deful da koy wàññi kallaa summa kallaa kon loolu mooy lëkkaalee suñu bunt bi yeneen way saa saab bi ñu xamal bunt jamono yoo xam ne jamonoy nangu ñaan la waaw wala niiwaane lañ ciy nangu ñaan waaw muy addu'a inda nidaa lool moo tax mooy li ñu wax keroog jamono ji ñuy nodd yow bu fa nekk mooy la buy nodd lu ñuy wax da aji noddu nga di wax voilà bu baree nag nga ñaan ñaan boo ngay ñaanal yeneen tubaab saa saa al wasilata fadila loolu jamonoy nangu ñaan la sawaay tee nga cee bañ a nekk di waxtaan ak say copain di profito noddukat bi comme niñ ko waxe woon di noddu ngay wen di profito di waxtaan kon xamal ne jamonoy nangu ñaan la te lool bis bu nekk daanaka bu dee ci réew mu normal nga nekk wala koo xam ne sax yaa ngi dem jàkka ah di ko fekke insha allah waaw loolu jamonoy nangu ñaan la ñu bañ koo def jamono yëgadi ak jamonoy profito ci loo xamante ne à vrai dire profito wu ñu dañuy lor suñu bopp dañuy xañ suñu bopp en tout cas opportunité yu mag a mag a mag euh, dellul ci liñ doon wax loolu ci ku ñaanal loolu lan moo lay am al fadila wal wasila wallahu ta'ala a'lam al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu teg ci xadis mille trois cent vingt six Allah xadis mille trois cent vingt six mu ne wa an Anas radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam izaa gazaa qaala allahumma anta adudii wa nasiirii wa bika ahuulu wa bika asuul wa bika uqaatil rawaahu abu daawuda wa tirmidii rahmatullahi alayhimaa wa qaala hadiisun hasan kon al imaamu at-Tirmiziyu mano an-Nawawi <laughs> rahimahullah mu daal di ñuy indil beneen xadis mi xadis mille trois cent vingt six mu ne waan anasin bii mu ngi koy jëlee Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhuma huwa arda annahu qaala nee na qaala rasulullahi mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne kaana rasul non annahu qaala kaana nekkoon na kaana fa qaala kaana rasulullahi mooy xaalu yonente bi saa saa doon def la ñuy nettali mu ne kaana ne kon na rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa bu ma soon a xare xaala da doon wax borom anta abudi yow da yaay sama sukkandikoo waay mooy mootamit yi ci yow kese borom bi yaay sama sukkandikoo waay waaw ku dut yow rek du moom du ko wanasiri te yow yaay ki nga xam ne yaa may dimbali yaa may jàppale te yaa may dimbali bi ka ba looloo tax axwóolu ci laay jële sama mbir yépp gis nga noon bi li may waajal hein yow laa koy delloo ngir nga fajal ma ko ngir nga fuusal ma ko lépp tamit lu may fexe ngir delloo ah, ci yow laay dellu ngir delloo mën a delloo pexey noon bi ak seeni yiñ may waajal waaw wa bika asuul waaw bika bika asuul te ci yow laay dellu ngir nga may ma ma man a dal dal ci sama kaw yi ba gañe leen ma déjjanti leen waaw bu ma bëggee am ak sow la muy la ci yow laay sukkandikoo mooy alxawla wal quwwata bik laka wa bik yaa rabb waaw wa bika uqaatil te ci yow laay jaar ci sa kàttan ci laay sukkandikoo ngir mën a xarek samay noon ma daal di leen noot allah mun a rawaawu xadiis bii de solo na ko abu daawuda di al imaam biñ gis sànq sulaymaan ibn al ash'as as-sijistaaniyu rahimahullahu tabaaraka wa taala rahmatan waasi'a fay eh, al imaam abu daawud l'an deux cent la génn àddina ah kaay ma lay mbir tay amaana nga jàpp leen mu jeex imaamul Buxaari moom yàgg naa la ko wax deux cent cinquante-six la génn àddina al imaamu Muslim et un al imaam Abu Daawuda al imaamu Tirmidi waxoon naa la ko famille deux cent soixante al imaamu an-Nasaa'i 303 al imaamu Ibnu Maaja 273 baax na aywa <laughs> imaamu Maalik nag ah xam nga ko waaw ban 170 très bien waaw non al imaamu Ahmad 241 waaw akbar imaamu Nasaa'i kese moo ci jàll trois cents yi trois wallahi moom moo ko jàll moom al imaamu an-Nasaa'i rahimahullahu tabaaraka allah eh. kon loolu euh, jàppal voilà euh, ñooy ñi nga xam ne seen dundu daa jar waaw daa jara xam waaw waaw ñoom ñooy ñii quoi allah <laughs> allah léegi al imaamu léegi ñu ñëw al imaam Abu Daawuda kon la wax at-Tirmidhi léegi euh, bon laaj bu njëkk mooy est-ce que ñoom ñaar dong ko solo est-ce ñoom ñaar dong ñoo solo xadiis bi ñu ne déedéet sëriñ imaam euh, Abu Daawuda imaamu Ahmad ibnu muhammad solo woon na ko abu daawud kitaabul jihaad baabu e, maa yudaa inda la gondi voilà waaw baabu buntu maa la xam ne yudaa lees di ñaan inda liqaa mu ngi ginaaw xadiis bi ñu gisoon wees mooy xadiis abdallah ibn abi awfa bi bële ci jotaay bee ñu génn e, bim naan anna fi ba'd ayyaamihi alladhi Euh, xaraja allati laqiya fiha al adu voilà après boobu nag buntu kitaabu jihad baabu fii karaahiyati tamanni liqa al adu buntu bi mu ci tegoon imaam Abu Dawud baabu maa yunhaa inda al liqa ci leen di xadiis bi mu ne haddasanaa Nasr ibn Ali mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Nasr ibn Ali di Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali ibn Suhbaan ibn Abi al-Azdi al-Jahdami Abu Amr al-Basri as-Saghir al-Haafiz Euh, euh, euh, kii nii moom mooy sëriñu waa kutubu sitta voilà muy Nasr ibn Ali ah Nasr ibn Ali al-Jahdami fàtte woon bul fàtte mook Tufuli xaarankat ba rahimahullahu taala mooy bu ndaw bi parce que waxoon nañ la moom ay turam ni mu demee mu ne qaala axbarani axbarana abi mu ne xabaana nañu abi sama baay mooy Nasr ibn Ali mooy kon Ali ibn Nasr ibn Ali ibn Suhban al-Jahdami rahimahullah Abul Hasan al-Basri rahimahullah génn àddina 187 rahmatullahi alayhi qaala hmm? Euh, xam nga moom Nasr ibn Ali waxoon nañ la ko moom moom maam ji ñoo bokk tur Nasr ibn Ali moom Nasr la tudd baayam tudd Ali baayam baayam tudd Nasr baay jëri tudd Ali <laughs> qaala mu ne haddathana al-Muthanna ibn Sa'id mu ne fi nettama al-Muthanna ibn Sa'id ad-Duba'i Abu Sa'id al-Basri al-Qassamu rahimahullah kañ la gane addina kañ la génn addina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 Eh, adudi xaar wa nasiri bika ahul wa bika asul wa bika uqatil eh, borom al qaamus nee na adud musallasatul eh, faala mooy lettre bu njëkk boobu bu la neexee nga ne adud bu la neex nga ne idud bu la neexee nga ne udud waaw <laughs> waaw <laughs> voilà mu ngi noonu mu ngi noonu ah mu ne al-'adlu bil-fathi wa bid-dammi wa bil-kasri ah kon mu ngi noonu ah kon mu ngi noonee mooy xam nga adl mooy doole ji liñ naan doole ji ci ci euh, ah, wolof waaw mooy wane doole bu ñu wane seen doole foog ñu kii. diggante mbagg mi ak conc bi conc yi ñuy raxas booy jàpp ba foofu diggante boobu ñaar diggante ñaar yooyu mais lii mooy ki nga xam ne moom laa sukkandiku mooy borom bi tabaraka wa taala mu ne kon allahumma anta adudi wa nasiri bika xul wa bika asul wa bika uqatil léegi al imamu kanta al imamu at-Tirmidhi moom mu ngi ko indi kitaab abwaabu da'waat abwaabu da'waat ar rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun même tàllale bi la mu ne haddathana Nasr ibn Ali al-Jahdami moom la mooy ku sëriñu waa kutubu sitta qaala rahmatullah alayhi akhbarani abi muy Ali ibn Nasr an al-Muthanna ibn Sa'id ibn Qatada mu jële ko muy hadis bu wér gis nga ñi ñëw ñu dëgër lañu am an anas radiyallahu ta'ala anhu qaala kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam bu imaam Abu Daawuud bi mu ngi koy ay moom idaa ghazaa kaana nabi kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam idaa ghazaa qaala allahumma anta aduwwii wa anta nasiirii wa bika uqaatil haadaa hadiisun hasanun gariib fi yokku na ci gariib bi mu dellu lañu yàgg a wax rek mais imaamu Nawawi rahimahullah lu bari gariib bi duñu gis mën di ko hmm? ah kon nag mu ngi ne mu ngi noo ne kon wallahu taala ah, a'lam imaamu Nasaa'i moom ci as-sunanul kubra la ko indi voilà moo tax tudduñu ko moom as-sunanul indi wu ci sunan bi al imaam Ibn Hibbaan solo na ko Ibn Abi Shayba Abu Awaana ah te imaam al-Mundiri nee na li imaam at-Tirmidhi ne xasan lool bu baax la xadiis xasan noonu la te loolu la wallahu taala alam kon eh, lëkkaale suñu buntu lii ak xadiis bi ak xadiis bi ñu génn tamit mooy buntu bii di wax baabu fadlil jihaad yeneen bi sa salaam di ñu wan nee na ci xadiis bi ñu génn eh, ñaari waxtoo ngi ñaari ñaana ngi nii daanaka deesul leen dellu wala duñ leen xaw a delloo jamono ji ñuy nodd ak jamono ji nga xam ne ci la xare bi tàkke léegi nag fii nii loolu waa lu may ñaan yeneen saa saam hadis bi mel Imaamu Nawawi dalu ko ndil wax na nag li gën loo ñaan mooy yeneen saa saam doon naan ci même bërëb bi voilà Seydina Anas xawal ñu nag lan la doon wax mu ne kaana too xam ne yadullu day tegtale ala dawaami ci lum saxoon wala istimrar ak doon ci woy mu ne yeneen saa saam Abdullah alayhi salaam kaana nekkoon na Rasulullah sallallahu masaana xare qaala dana allahumma anta adudi wa nasiri bika ahwulu wa bika asul wa bika uqaati waaw lii mooy kon bokk ci gën ginnaaw yi gisoon te ñoom jaalut ñoom taalut ci jotaay bee ñu génn ci alxuraan di ko wax ak tamit yi nga xamante ne moom la yeneen saa saa doon wax ci ñu rot ci sunna doom yi nii comme bii ak yi ñu tuddoon bee weesu yooyu ay ñaan la yoo xamante ne nii yu jara a xam la le fait que nag mu am diversifié yu bari yooyu mooy mbiru sharia moo mel noonu muy mu bari yoo xam ne ay façon yu bari yoo xam ne nit ki bu dee mënu la jàpp yëpp mu jàpp ci boo xam ne bu simple la boo xam ne mën na koo mokkal mu jàpp ko di ko jaamoo boroomam te di ko roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jeex na loolu mooy li am solo xam nga bii guddul allahumma anta adudi wa nasiri bika ahul wa bika asul wa bika fiqhu ñaan bi ak ñaan gi dëgg-dëgg mooy daful quwwa mooy alxawla wal quwwa ah, jaam bi daal di koy dindi xam ne moom amu ci dara moom lañ doon bii wees ne la gars yi buñ la xeebee yow bul xeeb sa bopp waaye tamit bés bu la yàlla mayee kàttan yéen jullit ñi tamit bu ngeen yaakaaree ne lool ci yéen la dépendre ngeen fàtte seen borom seeni noon faagaagal leen comme li ñu waxoon Andalusi comme l'imam al al Qurtubi doon rahimahullah kon loolu lu am am solo la waaw mooy alxawla wal quwwata loolu la ñu alquran njàngale ñu leen saa salaam moo tax ñaan boobu am solo laa xaw la xawla wala quwwata illa billah mu nekk kanzun min kunuzil janna trésor la ci trésoru àjjana yi comme ni ko ne saa saa waxoon Seydina Abu Muusa al-Ash'ari keroog bi ñuy jóge Tabuk waaw waaw Allahu akbar nit ñi di sikkar di wax ci kaw yeneen saa saa ne yaa ayyuhan naas irba'u ala anfusikum daan ko leen ci seen ndax woowu ngeen koo xam ne dafa tëx wala daf leen a sori moo leen gën a jege seen buumu xol voilà léegi nee na mu ñëw man Abu Muusa ne ma ndax duma la xabaare loo xam ne trésor la ci trésor ajjana yi mu ne ma ne ko ah kay mu ne ma laa hawla wala quwwata illa billah te moom nee na man lool sax laa doon sikkar waaye di koy nen saa sala waxee <laughs> ak laata bu koy wax <laughs> am na différence <laughs> waaw laata mu koy talqin di ko sax di ko xamal ne sax trésor walum xamul woon moom ci trésoru àjjana yi waaw boo bëggee am trésor ci trésoru àjjana yi yow jaam nekkal jaam kun abd waaw kun abd nekkal jaam kun abd kun abd ya rajul waaw nga am ci trésoru àjjana yi te kenn du ko amee ci puukareewu rëy rëyu ay al bi dalay alaka walla yubaal yi te du faale li xew waaw que yàlla mu ngi leen di may kàttan wala mu seen kàttan néew na mu ngi leen di may mbooloo wala néew ngeen loolu lépp ci yem loolu waru la juyee ci xolu jaam bi waaw waru tax sa busol bi changé de nga xam ne al hawla wal quwwata lillahi waaw jamia ñépp bu seen waaw bu la yàlla defalee jamono joo xam ne ruu bi daa tourné ci yow côté bu neex bi ndax nee na wa tilkal ayyaamu daa bayna an-naas yow daal mel ni loolaal nee na da bu bés yi mel rek ñoo koy jàllar ci biir nit ñi diggante nit ñi mel ni loolaal mu nekk or commerce boo dugg affaire yi noonu ñu muy fluctuer woo c'est impressionnant ñépp dañ ciy nekk yow nga agsi mais dañuy mel ni yow yow yaa leen ci jiit li nga ciy am gars yi mënuñu koy am te boo bàyyee loolu dem ci leneen loo xam ne gars yi dañu naan lii moom mu solo lii moom doo ci amee dara sa waay ñëw affaire yi di dox waaw borom bi def loo ñaan mu nangu waaw nga am kattan am kii am ay moyens am ay alal mën a def lu bari wala loolu jay de bu gis sa bopp de xamal ne ma ne aji defaakoon gi dëgg-dëgg mooy yàlla mooy al al al baasitu de moo ma tàllalal rek ma ko ciy sant nag waaw loolu ak tamit jamono bi nga xam ne da lay sa lépp nag mel ni loo too loo laala ci nag mu mel ni nag euh, euh, euh, weñ gu ñuul ba xomaat moo ko gën yow daal xanaa loom moom lu gaa yi doon kii sax bu ci laalee rek mel ni sawaay da leen a um quoi <laughs> dara du dox ba pare ñàkk kattan gaa yi loolu yépp ak bële sa xol warula soppeeku déedéet sa xol daa war a am istiqaama waaw qul amantu billah thumma istaqim waxal ne gëm naa yàlla te nga coow waral ci lool mooy sa xol amantu al iman fi'lul qalb jëfu xol la waaye al istiqama jëfu xol la ak ak cër yi waaw te iman googu boo lay transcender wu ci cër yi di feeñ kon mooy sa xol lool que jamonoy am kàttan loolu individuellement ak collectivement ñoo ci yam kon ni ñu wax léegi bu dee yow par kenn wala am réew waaw borom bi jox leen ngeen lu bari ah bul def ni xaaru na de bés boo jàppee ne yow mbir mi parce que yow yaa man gestion yaa mën a lijjatu dërëm ah bu boobaa nag yaa ngi suul ni'matallahi alayka xéewalu yàlla ci sa kaw waaw waaye it bul def ni borom tool ba ñaari xarit ya ca suuratul kahf naan ana aktaru minka maalan wa walada wa a'azzu nafara waaw loolu bu ko def waaw kon nag mu ngi noonu quoi boo ñàkkee tamit warul rax nga ñàkki nga ñàkki kaw quoi ah, de xanaa wax yoo xam ne lool ci biti ñi waxu man na la alakan ah. xanaa wax gisuloon keneen ah dafa man sama xol nangam ak nangam déedéet waaw ah, da ngay xam ne rek boroom bi li mu wax rek ay yaam yi lay tourner waaw te fekk yaa ngi dund moom na la leer ne nattu gam la wax li yabluwakum inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu 'amala de ñoo def li nekk ci kaw suuf leer mu nekk taaru suuf si ngir ma nattu leen ana kan ci yéen moo gën a rafet jëf kon nag lii lépp hadis bi dara ñaan gi ngay ñaan jamonoy xare na nga xam ne du da ngeen a bari ay armes vous avez plus que le noon bi ngeen di jàmmaar lool ay arme loolu du ci dara kam min fiatin qalilatin ghalabat gis nañ ko bii weesu fiatan kathira bi idnillah voilà ñaata la moom mbooloo su ndaw ndaw nag ci wàllu nombre waaye ndaw ci wàllu wu ndaw ci wàllu loo xamante ne moom la leen analyste politique yi yaakaare ñu ñu ñu gañe fiatan kathira ñoo xam ne non ñoo leen ëpp ci wàllu nombre ay ay nit ñoo leen ëpp ci wàllu arme ñoo leen ëpp ci wàllu ay ay ay arme lépp waaye dara fii ñu néew ñële waaye jokk ci yàlla bi iznillah borom bi daf ñu gañe kon nag affaire bi loolu jullite ñàkk jullite ci yàlla bés bu ngeen daagoo jullit bu daagu naagu ku naagu daagu te ku daagu gaa bàyyi la ca gannaaw borom bee lay seetaan xool ba xam yow loo man nga seet kon nag yonent bi saa saam di saxal ci jamono yii mooy tawxiid bu dëgër xam ne al hawla wal quwwata lillah moo tax war na nañoo dépoussiérer suñu façon wax yi wax yi ñuy wax ay nañu Serigne Diw defal dara Serigne Diw defalawul dara loolu dafa war a leer du wax yoo xam ne nag da ngaa miin fekk ay nit di ko wax ñu naan ay magum ndax ma ne loolu du wax ju jub du wax ju jaar yoon benn Serigne def fi dara yonent ci boppam dara lu def kii def mooy yàlla fa'aalun limaa yurid waaw. man nag yéemu naa ci ñoo xam ne dañuy jàng alxuraan ne jullit lañ boo leen waxee lool mu nekk scandale seen kaw lu tax mu ne sëriñ bi manu la def dara waaw ma ne ma ne sëriñ bi manu la def dara sëriñ bi day ñaan kese ci yàlla yàlla lay ñaan ngir yàlla def waaw waaw te xool leen am bindam sëriñ bu la ci neex booy wax est-ce man naay def fan léegi lu tax ngeen bëgg ñëw gannaaw ne moom mooy def lépp bëgg di ñaan yàlla di dagaan yàlla di toroxlu ci yàlla ngir xam li mu ngeen ñëw ne ko de yow yaay def yéen loolu teggin la ak moom ngeen yaakaar ba pare foog ne yéen ko gën a gëm gëmu ngeen ko tus waaw moo tax wax yooyu lañ war a teg fële ak ku ko man di wax ngeen bu ngeen ko ko man di tere ak ku man di doon kilifa la ngeen bàyyi ko kay waxam mais man du ma la roy ci loola amul kenn koo xam ne dina tax may waxe noonu waaw yal nañu Serigne Diouf defal nangam yal nañu téyel boppam yal nañu sàmmal boppam ma ne sàmm ñu ki sàmm mooy yàlla waaw iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu yow la ñuy sàkk nu ndimbal waaw te kooku moo ñuy jindi yaa ihdina siratal mustaqim yaa ghulam inni u'allimuka kalimat ittaqillaha yahfazka ihfazillaha yahfazka wa idha sa'alta fas'alillah yone saa sala ma ko doon Ibn Abbas gis nañ ko fii radiyallahu anhu léegi gars yi ñëw léegi yow yeneen yoo xam ne parce que innaa wajadnaa aabaa'anaa mais fa lañ fekk seen baay mais suñu maam suñu baay yi bu dee ni ñu doon waxee euh, tegu ci yoon buñ leen man la kii ñu teg leen ne ñu teg wax ji fee tey wax wax ji dëppoo alxuraan ak sunna njeex na ku mu déranger rek yow am na problème waaw bu dee nag loolu ñàkk a waxe ñoom ni ñuy waxe day tax ñu ne yow aw doo doo taalibe ma ne kon bañ a nekk taalibe moo gën waaw bañ a nekk taalibe te alxuraan ak sunna moo gën nekk taalibe di wax wax yoo xam ne mën na dugal ñu bari ci sirk ndax noonu lay tàmbalee ñoo xam ne de non seulement yamul ci wax ko mais dañoo gëm ne bu dul moom du dox te loolu amul ki nga xam ne bu dul moom du dox mooy yàlla képp kese amul kese du yonent du malaaka yàlla tere nga may waxu waliyu waaw alayhimu salaatu wassalaam kon yooyu na leer waay kon al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu daal di ciy teg xadis mille trois cent vingt-sept xadis bi nag mosoon nañ ko gis mu ne wa an abi Muusaa radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana idhaa xaafa qawman qaala allahumma innaa naj'aluka fii nuhuurihim wa na'uudu bika min shuruurihim rawaahu abu daawud rahimahullahu bi isnaadin saxiix kon al imaamu al-xaafidu an-nawawi mu indi xadis bi muy mille trois cent vingt-sept mu ne waan abi muusa moom lañ doon wax sànq bi ñuy jóge Tabuk moo doon moom lañ leen saa saa waxoon ne ndax duma la xamal loo xam ne trésor la ci trésoru àjjana yi mu ne ko ah, waaw mu ne ko la hawla wala quwwata illa billah Allah mu ne wa an abi Musa mu ngi jële ci baay Musa di Abdallah ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu anhu anna an-nabiyya kana yonent bi alayhi salaam kaana nekkoon na idaa xaafa qawman bu ma soona am lu muy moytu ci ay nit seenuk ay qaala da doon wax allahumma ee eh sama borom inna ñun de naj'aluka ñu ngi lay def fii nuhuurihim ci seen ndodd yi seen loos yi wa na'ud mooy nga fegal ñu seen ay yi jóge ci ñoom wa na'ud te ñu ngi ñëw di làqu bi ka ci yow min shurur yéen ci lépp seenu mbon waaw seenu mbonu làmmiñ ah, loxo lépp mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko abu daawuda muy al imaam abu daawud mi ngi sànk rahimahullah bi isnaadin saxiix ci sanad bu wér lool nag gisoon nañ ko xadiis neuf cent quatre-vingt-un waaw mu ngi ko gisoon euh, buntu boobu nga xam ne moom la ko al imaamu Nawawi indi woon moom kese moo fa newoon muy chapitre 173 baabu maa yad'u bihi idaa xaafa ba idaa xaafa naasan aw ghayrahum hadis 981 euh, euh, te waxoon nañ la hadis boobu waroon na ñëwaat hadis 1327 mu ngi nii borom bi def na ko walillahi alhamdu wal minna moo daan lépp lees ci waroon a wax gisoon nañ ko foofee xanaa benn biir rek. mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy lan di wax ci ngëneelu jihaad mooy ci ñaan yi ba léegi voilà bii beneen ñaan la comme bi am na buñ génn sax allahumma anta abdi wa nasiri bika hulu wa bika usul wa bika uqatil comme que jamonoy nangu ñaan la léegi imam fii di ñu ferangale loo xamante ne nii ah, ñetti ñaari ñaan yi mu indi ko fi ngir wan ñu ne ah bokk na ci ñaan yi nga xam ne indil la yu gàtt yoo xam ne neex naa jàpp boo jàppul nga jàpp ñaar yëpp wala boo ko mën nga jàpp ci benn allahumma beneen bu sayna abu musa bi inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika laata ñoom ñuy agsi waaye bu ñu agsee tamit voilà ba jàmmaar loo bi am voilà wallahu ta'ala alam kon nag ci kaw noonu ñu yem ni bii di ñëw ñu gis hadith 1328 bu seydina mawlana ibnu umar radiyallahu anhu moom hadith am dama foogoon ne romboon na ndeke rombul woon